mooy léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy wute gi nga xam ne euh, mooy lan mooy àttee yi waa léegi dañ koo tere loolu leer na yeneen saa su nga koo tere waa léegi bu doon nit ki nag daa ñëw def ko waa jumhuur boroom xam-xam yi dañ lay wax ne attention parce que nit ki ko def il faut mu nekk koo xam ne xamu ko xamul woon tere bi waaw am na nag ki Maliki yi ñu jëlee ñu ne non boobaa. bu ma juumul soxnun moo ko doon wax rahmatullah alayhi ne kooku dañ koy yar <laughs> waaw dañ koy yar laa wax waaw am ñu ne noo duñ ko yar euh, lu dul ne bu dee moo da ko da ko mooy habitude am la waaw bu boobaa daanaka sax day miru day ne waa ji kon moo ko tay ndax xam na ko kon waaw waaw wala mu ne am habitude boo xam ne xamu ko loolu tamit day am di def loo xam ne tout le temps def ko mais xamul ne lii baax ba dañ koo tere voilà mooy dañ naan il faut mu charte yi bokk na ci kooku xam ne lii tamit xaraam dafa da yoneen saa sax da ko tere parce que quand ke euh, mooy affaire yéene la mooy kay dem moo taxoon ci bee su ñu ne la woon ki nga xamante ni dafa génnoon di doxan ko wala demoon pour leneen dajeeg gaa yi nag jaaykat yi jaaykat yi léegi mu ne leen mu ne leen da ngeen di jaay seen daa am lu ngeen di jaay nii jënd ci ñoom est kooku dañ ko naan eh eh, eh, eh, eh yow yoneen saa sax tere waaw wala waa gaa yi commerçant yi ne ko waaye du yow ci dëkk bi nga doon waaw duñ la bàyyi kii yi nga jaay yooyu xam nga waxoon nañ ko masala bay wees ñataay <laughs> bay ju génn waaw ñu naan dañ doon wax naan non bu dee loolu bokkul parce que waa ji talaqi mooy nit ki moo koy def alors que kii defu ko gaa yi ko proposé waaw am nag bon am ñu ne bon yooyu yëpp ci yem quoi ma ne que gaa yi ko proposé wala moo demandé wala sax taxu leen woon a jó daa dajeeg ñoom yooyu yëpp daal tere bi comme ni imaam alxaam na xajar mu ngi ko doon tudd que ne daal tere bi daal li feeñ mooy daa dugal yooyu yëpp waaw daa dugal li nga xamante ne mooy yëpp wallahu taala alam léegi nag ñu ñëw kon ci suñu masala bi lan mooy atteey li nga xamante ne mooy talaqi rukbaan nit ki dem di intercepter ñi nga xamante ni dañuy indi seen marchandise ngir jaay ko ñu ne la loolu boroom xam-xam yi dañ ci wute bon Euh, al imaam Abu Hanifa d'abord rahimahullah dañuy jële ci moom yoo xam ne imaamu moom mi muy mbir mi dana imaam Abu Hanifa <laughs> eh, moom daa jàpp ne lii moom ak al al imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhim hima que loolu possible la mooy talaqi rukbaan loolu léegi nga ni xanaa lii mel dañ koo tere <laughs> mooy ñu ne yow dañoo possible mais sauf que Hanafiya ñoom ci seen téere yi dañ naan dañ koo sib ci ay cas quoi ci ñaari kaa boo xamante ni waa ji day lor waa dëkk bi mooy bu ko defee dem gasandu gaa yi day lor waa dëkk bi wala mu jaxase prix bi ci kaw ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy ñooy ñëw ngir jënd mu def nëxal prix bi da fexe euh, nëxal affaire bi parce que boo wax gaa yi ay prix yoo xamante ne nii ba tax gaa yi bu ñëwee loolu mu am problème ñu ne ci ñaari cas yooyu lañ koy sibe te loolu amaana mooy mësa bu kii yi quoi xanafiya yi loolu moo gën a dëgër insha allah ci ñoom quoi que ne dañ koo sib ci cas waaw ñoom parce ñoom doin la bi lañ xool ah, yaa ngi doon wax ndax dañ gisuñ tere gis nañ ko gis nañ ñeneen saa saa da tere mais lenn la mooy lor gi waaw ah, bu dee ne day lor euh, waa waa dëkk bi moom waa ji ñëw di gàttandu yi bu demee park ci kaw wax bii mooy liñ doon wax bee passé ni waa ji nga xamante ne ni daa ñëw moom dajeeg ñoom jënd ko. jënd marchandise mi fukk dem jaayi fukk kooku est dañ koy tere ñu ne la yoneen saa san daal li mu wax gis nga bi ñuy gis taxrij bi ma hadith ibn Umar bi radiyallahu anhu nee na ñun dañ doon dabi gaa ca kaw ak kii marché ba laata ñuy agsi jënd ko yoneen saa san tere ko ba ni muy agsee ci marché bi kon kooku xoolu ci est ñoom yoneen saa salam leerluwul nekk fa di leerlu ah yéen bu ngeen ko jëndee liñ leen ñoom ñoom kaw kaw yooyee liñ leen ko jaay ngeen koy jaay wala déet yooyu yëpp defu ko daa ñëw tere ko te tarkul istifsal waaw waaw tarkul istifsal waaw boo bàyyee ma wujudil ihtimal yunazzalu manzilatul manzilatal <laughs> mooy tarkul istifsal bàyyi di dugg ci ay détails sharia bi yonent saa salaam di tëral benn àtte boo xam ne possibilité lii yëg lii yëg lii yëg lii yëg lii yëg lii yëpp am ci mais yooyu yëpp xoolu ci dara mu tëral àtte bi dañuy xam ne loolu kon àtte bu joyal la comme que ne waa ji bu ko demee dab gaa yi dañ koy jëlee da koy jëndee la mu ko jëndee la koy jaay ci marché bi bu demee da koy gën a seeral bu ko gën a seeral moom mbir mi day gën a tee tar tey gën tee xaram kese parce que quand même ca la lor day gën amee ci ñële mais rien que dem di leen dab dañ tere da hadiisu ibnu Umar bi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw moom bi nga xam ne gis nañ ko sànk bi ñuy gis eh, li nga xam ne mooy tax tax tax taxriij bi kon loolu lu am am solo la quoi mooy loolu moom manoo laye na loolu que mais bu dee ki ko waxu xanafi yi rahmatullah yi mooy bu dee ne lor boobu amul loruñu waa dëkk bi kon mooy gars yi dañoo dem bañ ko jëndee bon ñu ñëw jaay ko un prix raisonnable wala prix wu dëkk bi wala boog loo xamante ne nii bañ lañ ko jëndee bu boobaa kon dara du ci ne waaw ñaareel bi ñu ne an yu lab bi sa si'ra ala al-waridin ñu nëxal daal di euh, euh, nëxal nëbb li nga xam ne mooy tax ba ñi nga xam ne ñooy ñëw di di di di ñëw ci marché bi voilà loolu la mooy gaa yooyu di ñëw di jóge ci àll bi di ñëw ñu fexe ñoom ba du ñu xam prix marché bi ci ñaar cas yi kese lañ koy ciblé bu ñaar yi dàqoo voilà lii la lii la lii lay teg mooy ñi jóge fee di ñëw ci marché bi kaw kaw yooyu gaa yi dem di leen dab du ñu fexe ba ñoom duñ xam prix bi am ci dëkk bi parce boobu leer ne ci biir marché bi gaa yi seen bi leer na ñii biir bu bu tilim sànq lañ lañ lal mooy gars yi yéen bu leen xam dañuy fexe ñoom du ñu xam marché bi mi ñu fi indi lan lañ koy jaay ci biir marché bi léegi bu ko defee comme que ñoom xamuñu bu ko defee ñu mën a négocier ñoom jënd ko lu gën yomb ci ñoom après bu ñu demee gorgaa yi ñoom xanafiye yi nag rahmatullah dañ ne ñaar yii la waaw ñaari charte yi daal ci ñaari xaal yii lañ koy sibe bu ñaar yi amul talaqi moom kenn sibu ko waaw voilà léegi lii mooy première avis bi kon wax nañ leen ñoom fi ñu teg seen wax mooy illa bi lañ xool tax tax bi waaye ñu waa marché bi te tamit nëxaluñ prix ci kaw kaw yooyee ba xamuñu lan mooy xew lan mooy jaay nan lañuy ñuy naan naan gëm naa tënk ñuy jaayee ñaar yooyu moom bu dàqoo garaawul bu ci amee nag bu boobaa lañuy ñuy tere talaqi léegi bu boobaa mooy seen bu seen wax day ànd ak waa jumhuur la maa nga ne ñoo jumhuur ñu ne mooy mazhabu eh, imaamu Maalik Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñu ne euh, non euh, talaqqi rukbaan loolu dafa xaram non loolu moom dafa xaram waaw waaw moo tax Imaam An-Nawawi mu ne dhahaba Maalik wa Shafi'i wa Ahmad wal jumhuur ila tahriim waaw imaamu Maalik imaamu Shafi'i ak imaamu Ahmad al-a'immatu salaasa rahmatullah alayhima ñoom rahmatullah alayhim dañu ne loolu dafa xaram waaw waaw loolu dafa xaram te lu mel noonu imaam Ibn Qudaama nee ku mel ni imaam Ibn Umar ibn Abdul Aziz jëlee woon nañ ko ci moom naka noonu al imaam al-Awzaa'i ak imaam Ishaq loolu mooy seen li nga xamante ne nii mooy seen euh, seen mazhab ñoom léegi fan lañ teg mbir mi mooy suñu ko teg mais dafa xaraam mooy hadiis yonent way sa san baax lu leer comme li bi ñuy utal lay léegi imaamu Nawawi li tax mu indi ko fi mooy leer la istidlaalam laa tatalaqaw sila hatta yuhbata la sax bu leen dem mu dabi lu ñu agsi ci marché bi ak laa tatalaqaw rukbaan loolu dafa leer lii dafa xaraam yonent saa gis Ibnu Umar ne ñun dañ ko doon def yonent way saa ne ñu é bàyyi leen li ngeen di def ba marchandise mu agsi ci dëkk bi loolu moom amul lu ko gën a clair waaw te boobu la ko ñoom Seydina Ibn Umar arrêté kon loolu day wane ne loolu leer na quoi waaw waaw akbar mu ngi noonu waaw <laughs> waaw wallahu taala alam kon lii mooy en tout cas li dëgër lii la ndax ay kiiwam dafa leer voilà te wax nañ la sànq que ne daa am lor day am waa da koy jëndee lu euh, gën lu gën a euh, suufe wala boog la mu ko jënd la koy jaayee wala même bu ko jëndee loo xamante ne bay baykat ya ñu ñeen di seen dugub ya wala seen gerte ya di ko jaay si ci marché bi ma dajeeg ñoom laata ñuy ak si marché occas bi ci Touba gars yi dajeeg ñoom daal di koy jënd ñëw di ko jaay fii même bu dee ne dañoo ñëw di ko jaay même prix wala bon un prix raisonnable du marché loolu hadis bi day wane ne loolu daa xaram parce que da koo tere mooy talaqi bi ci boppam lañ tere léegi rek ginnaaw bi ñu gisee lii kon lii gën a dëgër kon insha allah mooy dañ koo tere wallahu taala alam léegi nag mu des waa léegi bu ko nit ki xasee def nag comme bii ñu génn rek laa yabin wala yabin hadirun lii bëgg léegi bu ab citadin jaayal ab koo xamante ne nii ci dëkk bu village bu la jóge léegi waa bu ko kenn defee nag malgré tere baa ngi fi mu def ko léegi yow bu ko defee comme monsieur X daal di dem kari ñoom monsieur Z ak ñoom <laughs> ñam àndal Euh, jóge fële di jaay ay marché bi ak seeguñ ci marché bi mu intercepté leen daal di koy jënd ci moom walla euh, loolu noonu wala baal ma ci ba ba yooyu looy léegi mooy dem daal intercepté boobu waa léegi bu ko waa ji defee nag ba ba fasu ba mu jënd ci gaa ñu ne la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah nag dañoo wute est-ce que njaay ma day neen wala déet waaw waaw waa jumhur <laughs> ne loolu yàquwul njaay moomu yàquwul waaw te loolu ku mel ni Maliki yi rahmatullah alayhi Hanafi yi moom de toute façon ñoom nee nañ la problème yi ñu la wax bu ci amul ñoom loolu nee nañ new kooku moom bu ko laaj naan ko kon ndax mbaayi baax na am de <laughs> voilà kon ñi ci def ku mel ni Maliki yi rahmatullah bi gën a dëgër moo am na wute nag ci seen biir am na ñu naan day yàqu am ñu ne noonu du yàquwul voilà moo tax ñoom ñenn ñi dañuy nettali te loolu mooy li gën a siiw que ne noo njaay mi wér na waaw waaye nag waa ji def na bàkkaar waaw léegi bu dee waa ji xam na ko xamu ko léegi nag gravité wu lim def foofu lay situé wu digganteem ak boroomam bu dee ku xam la ne yoneen saasam tere na lii mu def ko kooku day gën a ki wee xamu ko moo taxoon ñu naan la sànq waa jumbo boroom xam-xam yi dañuy saatal ne waa ji foog moo xam tere bi existe na li nga xamante ne nii mooy euh, al imaam mooy Maliki rahmatullah alayhi naka noonu imaam Shafi'i naka noonu imaam Ahmad jëli nañ ko tamit ci moom wax jooju mu ne njaay mi yàquwul waaw léegi lii mooy rek même règle bi ñu gisoon bii weesu jarul ñu ciy taxawaat hal innahu yaqtadi fasadul manhi anhu am la léegi sukk nga ne ah imaam Ahmad ndax bu sariya teree lañ tere day wane ne loolu daa yàquwul liir xam nga Hanbali ñoom systématiquement dañ naan la lu mu tere ñoom duñ fi nekk sax di xool yeneen ak yeneen même bu dee imaam Ahmad jëli nañ ci moom muy layale que euh, mooy mbir mi euh, li ñu tere du mbir mi ci boppam lañ njaay mi action bi lañ tere mais seen lay du foofu en fait yi di nga ne ah ñoom nag nan lañ mën a bokkee fii naan affaire bi euh, kii na <laughs> baax na alors que ñoom <laughs> ñoom ñoo fi doon systématiquement ñoom zahiri yi ñoo doon wax yu mel nii bu teree moom day yàqu day yàqu day yàqu day yàqu. ñu ne la non parce que hadith bi dafa am hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa solo hadith bi hadith bi du imaamul Bukhari kese moo ko solo non non du imaam Ibn Umar radiyallahu anhu ke maa kese imaamul euh, kii euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu daf cee solo benn daf dafa solo tamit lu lu mel ni léegi mu ne yonent bi alayhi salaam nee lii fii moom lii mooy tegtaloo moo tax Hanbali yi daal di d'accord ne loo xam ne ñoom ci cosaan seen mbir doonu ñoon ànd ak waa jumhuur ci lii ñoom dañoo ne hadis bii moo tax lu tax hadis bi lu mu wax Seydina Abu Hurayra da ne yonent ma lay saasaam na laa tawaqu laa talaqul jalab faman talaqaahu wastara minhu fa ida ata suuqa fa huwa bil xiyaar waaw ñu ne wal xiyaaru laa yakunu illa fi aqdin sahih waaw waaw léegi ñu ne yonent may saasaam seen Ibnu Umar euh, kii Abu Hurayra dana yonent saasaam nee na laa talaqaw laa talaqul jalab bu leen di dem di mooy wax naa la rukbaan dañ ko woowee jalab tamit bu leen dem di intercepté ji ñi nga xamante ne ñooy jaay ay marché li ngeen dem daal di leen góolu ca yoon daal di jënd mbir yi avant ñuy agsi bu leen ko def léegi nag fa man talaqaahu képp koo xam ne malgré lii ma tere man yeneen saa sam def ko ko dem na yéen ñoom jënd washtara minhu jëndee ci ñoom dara fa idaa ata suuq léegi nag mooy bu dee daa ñëw ci marché bi mooy waa ji moo tax beneen mu ne sayyiduhu sayyiduhu mooy borom marché mooy borom marchandise mi ah mooy ci la ko jaayoon waa ji nga xam ne moo la jaay mbir mi muy kaw kaw boobee wala kaw kaw yooyee biñ ñëwee ci marché bi gis ne dañ leen a floué ah kii xoolal lim ñu jëndee lim ñu liñ ko lim ñu lim ñu jëndee ci liñ ko jaay mbir mi alors que marché bi gën na fee cher wala gën naa lii bu boobaa yeneen saa salaam ne kooku borom marchandise mi am na fa huwa bil xiyaar waaw am na bu ko neexee mu ne bon malgré lii moom mais grawul quoi bàyyi mu continuer bu ko neexee mu ne day day day fekk ci njaay mi ne waa ji eh, joxaat na sama marché bi ma joxaat la xaalis bi ma joxoon. wala bu dee troc lañ defoon daa mu ko joxoon euh, mu jox koy xar mu jox ko ay ceeb mu ne ko léegi indi jëlaatal sa ceeb jox ma samay xar voilà loolu mooy am na choix boobu te choix du am ci loo xam ne wérul lii moo tax Hanbali yi ànd ak gaa yi mais wa euh, def na lu xaram waaye waa ji bu ko defee njaay ma baax na lu tax parce que saa salaam moo ne kooku am na choix borom marchandise nii xam na li nga xamante nii mooy choix. soit du dugg ci loo xamante ne nii mooy lu baaxul la bu doon ne baaxul du ko may choix waaw loolu bu baaxul woon doonu ko woon may muy am lu muy tànnee dañ koy xaraamal mu jeex <laughs> kon nag loolu daa nekk lool la loolu moo tax Hanbali yi eh, ñu ñëw rahmatullah alayhim daal di ànd ak waa jumhur fi mais waaw loolu moom njaay ma baax na waaw euh, loolu de baax na wallahu taala alam bon ci xana kii nag maliki rahmatullah alayhim euh, ku mel na imam ibn Habib moom dafa ne waaye mbir mi daal euh, njaay ma dañ koy fecci dañ koy dindi baaxul waaw dañ koy dindee waaw ate lool am na tamit ñu ko euh, nettali euh, ci ci euh, quoi kulul ci yenn ci maliki yi rahmatullah alayhim waaye loolu ginula dëgër waaw ginula dëgër ci seen mazhab moo la al na Abdul Bar ne loolu nga xamante ne moom la ñuy nettali naan njaay ma baaxul liñ ne njaay mi baax na wiir na loolu mooy li dëgër waaw waaw jawaazul bay' huwa sahih waaw kantaa ñi ne dañuy fekk njaay mi loolu mooy deuxième position bi comme ñoom imaam Ibn Habib rahmatullahi alayhi kene loolu njaay moom day yàqu loolu nag gënu lu dëgër ci ñoom wallahu ta'ala a'lam waaw Allahu akbar wallahu ta'ala a'lam kon kon loolu mooy masala boobu léegi mu des loo xam ne waxoon nañ ko Hmm. bon nga ne ma mais euh, waa ji bu demee ci marché bi gis ne waa ji da koo nax quoi <laughs> wala gaa yi <laughs> waaw mais saa yi saa yi sama fas yi ma doon jaay mu dajeeg man ci biti mu ñëw moom mu ne waa après bi mu ko jaay ba pare mu ne ah na ñëw ci marché bi am lu mu jëndaale balaa moo dem réewum euh, ca ca ca kaw ba ñëw gis fas gaa yi fas yoo xam ne boo sama ko gën a baax way jaay di ko jaay deux fois plus que moom li mu jaay waa ji te ko sama jër a baax xam nga moom la la yoneen saa sam ne waa ji am na choix bu boobaa bu ko neexee mu ne mu wéyal ko ne grawul wala mu ne é ana waa ji kay kay te bu boobaa bu ñëwee devant le juge loolu lay jariñaa ah xadis yi bu waa ji ne ah non non yow da ma jaayoon ba pare kii léegi ñu ñëw ci juge bi réewum jullit buy doxal sari juge bi lay laaj ni mu demee mu xam ne lii la mën a ko waaw parce que yonent saa salaam waa ji am wax na dëgg kaw kaw bi wax na dëgg am na xiyaar parce que yonent bi saa salaam mi nga xam ne ay waxam mooy àtte ci l'islam moom moo ne am na choix waaw. waaw am na rek ci borom xam-xam yu ñu naan bu dee ne naxu ko bu dee ne waa ji naxu ko par exemple mooy dafa dem dajeek ñoom jënd ko ci prix wu marché bi waaw ci prix wu bi la ko jëndee. waa ji ñëw bi mu duggee ci marché bi gis ne loolu lañ koy jaayee loolu amul benn choix du ne ah waa ji après mu ñëw di am choix déedéet ñu ne non non non bu <laughs> am choix loolu du am benn choix la du am waaw parce que loolu mooy waxu chafin yi quoi te ñu ne amul benn du am choix lu dul mu ñëw ci marché bi man lu taxaw ne le ba xam prix yi parce que bu dee xamagul prix yi mënuñ ko defal choix waaye loolu lee wallahu taala alam mbir mi lenn la waaw dañu ne la mooy euh, yeneen sa yeneen tibere saa saa waxam dafa joyu waaw waaye même bu dee ne eh, man nga dégg waxuñu ne bu dee dañ koo nax la parce quand même taxoon ñu may ko soit ngir dégal ko filet de sortie benn kii boo xam ne fenêtre de sortie boo xam ne bu dee ne waa ji daa retrouver ah que li nga xamante ni dañ koo nax te loolu comme ne mazhabu Shafi'i yi xanaa bi lay rahmatullah alayhi loolu euh, day mën a fecc mbir mi loolu amaana loolu mooy liy gën a dëgër ci côté maanaa waaw waaw ci côté maanaa moom loolu day nekk loo xamante ne nii lu ñu mën a dégg la waaw wallahu taala alam waaw te boobaa kii gën a bàyyi xel ay mbiram mooy waaji parce que bu boobaa mooy waaji euh, lañ moo tax yoneen façam defal ko xiyaar waaw maalikee nag dañ naan côté marché bi lañuy gën a xool <laughs> mais hadis bi moom li ñuy wane mooy côté waaji waaw ndax ki mu yoneen saa salaam ki mu defal mu am choix mooy jaaykat bi bu duggee ci marché bi te defalul waa marché bi ne leen yéen am ngeen choix waaw <laughs> kon loolu day wane ne euh, euh, àqu jaaykat bi moo gën a tax que àqu waa marché bi léegi nag loolu moo ñu yóbbu ci wallahu taala alam que waa léegi lan mooy lan mooy tax tax bi tax ñu tar yi ay nit jóge nee di yaay jóge ca kaw ga ma daal di dab dab leen daal di jënd mbir yi ñu ne la loolu leer na euh, mooy parce que àqu waa la mooy jaaykat bi wala ko mooy ki jóge ci kaw gi walla ñoom loolu lañ ci gën a bàyyi xel comme niñ jóge léegi parce que da koy tegal lor waaw le fait nga nax ko noonu ñëw jënd ci affaire am di d'une valeur boo xam ne bu du dara waaw ba pare fexe nëx nëx nëxal ba moom du xam prix kii bi marché bi waaw lii moom waaw sëñ bi ngeen daje. waaw man de ca marché balaa jëmoon waaw man de waaw doo ma jaay waaw mais ñoom luñ koy jaay nga ne ah foofu affaire bi foofu seen affaire kiiwul quoi mais yow jaay ma ko <laughs> seen affaire kiiwul ko waaw ñooñu bi seen kii kiiwul mais jaay ma lii koy jaayee mu wax waaw non non dafa cher yow tamit ah waa ji wàññi léegi mu leen gis ne. Eh, saa yi waa ji sawaay dafa diviser privé euh, par daf koo diviser par deux quoi la waroon a jaar saa la ko cinquante kooku ngir lor googee buy dugg ci moom ndax goog ñu koy nax na mu nekk loo xam ne faaxis la quoi ndax boo xam ne dafa leer te ñaaw quoi te ñàng loolu moo tax <laughs> waaw moo tax moom ci boppam jox xiyaar waaye tamit Euh, côté boobu côté bi Maliki yi wax tamit euh, jar na bàyyi xel mooy parce que waaj yi tamit bu dee daa ñëw jaay jënd ci waaj yi ndax ko ñëw ci marché bi bu boobaa it wax dëgg lor na waa marché bi léegi la nga xam ne mooy waa marché bi da parce que affaire bi fi nekk yëpp mooy bu doon waaj agsi na wala convoi kaw kaw yooyee agsi nañu ci marché bi waa marché bi dañuy mën a profité moo taxoon borom yonent saa sànni woon da'u naasa yarzuqu Allahu ba'dahum ba'dahum min ba'd bàyyi leen nii nii comme ne sax imaam Muslim borom bi di wërsëgal ñenn ñi di ko jaaree ci ñenn ñi. te loolu mooy bàyyi leen ñii bi ñu ñëwee am nañ seen prix boo xam ne gërëm nañ ko agsi nañ ci marché bi nit ñëw di waxaale ñoom ku nekk man cee profito am ci loo xam ne kii moom moom lay moom mooy commerçant bi ci lii lay joxe mooy ñuy jële marché bi fële di indi loolu mu amee ko loo xam ne du cher lool te tamit waa ji du gaañu ba pare bu man cee am loo xam ne moom lay dunde lu lew loolu bu dee waa ji daf leen a daf ca mbedd ma amaa ñuy agsi mooy loolu moom kese moom moom intérêt boppam mooy la waa marché boobu waroon a bokk waa dëkk jariñoo ci moom da koo enquimé daal di koy accaparer moom képp après nag mu ñëwee dem ci ñoom dóor ko soit marché boobu mooy prix wu marché bi wala mu ne dama koy denc ba affaire yi raar ma daal di koy génne bu ko defee nag bu génnee kanta ñenn ñi nga xam ne ci Shafi'i rahmatullah naan mbir mi ci euh, bu dee ñam la loolu moom dëgërul du parce que Ibnu Umar wax fee ne dañ doon indi dañ ñu indi taam dañ doon dem di ko jënd mais loolu loolu loolu mooy la kaanu yabta'una at-ta'ama fi a'la suuq nekkul ñam kese parce que du du ñam kese beneen façon marché bu mu mën di nekk ay xar ay bëy ak ci yam am meew ay ay fromage <laughs> ah ay dànq ay sump ay ay lépp loo xamante ni lu ñuy indi di ko jaay ay alom ay ay xawma façon yooyu ay ay ay ay ay ñoomin ñoomin waa yow ñoomin new yooyu yëpp ci la ñoomin darkase yooyu yëpp ci loolu nga ne ma waa yi ñu lekk la ma ne la mais même yi ñu lekk même fas bu dee ci ñi nga xam ne ñoom duñ lekk fas wala <laughs> xam ne gaa yi dañ koy jënd ngir seen bay seen seen tool yeeg yooyu mu ñëw foofu gaa yi daal di koy jël euh, ñëw loolu lépp ci yema ah, c'est pas que lekk kese kon mooy liñ doon wax sànq mooy li gars yi waroon a am ñoom ñëpp la waa ji accaparé moom dong ne ko tuŋaañ di ci am benn bénéfice loraale waa marché bi loolu tamit daa nekk illa boo xam ne am na ci moo ji ta la boobu moo gënoon tax laa yabee xaadirun li baa li baa li la woon parce que mooy boo leen jaaylee mooy yi yoneen saa sala wax ne daw naasa bàyyi leen nit ñi yar yarzuqu llahu ba'dahum min ba'd bàyyi leen nit ñi borom bi daal ñi ci ñenn ñi loolu day dàqu waaw loolu day dàqu loolu moom dootu man ci nekk parce que waa ji yàq na faussé na les règles les règles du jeu la yàq <laughs> ba mu demee daal di leen góolu daal di leen hentir si ti voilà mu noonu léegi nag am na beneen affaire boo xam ne sànq ñu nañ ko que ni bi nag talaqi rubbaan waxoon nañ la ko sànq amul ñu naan bon il faut ñu nekk ca biti kese de déedéet que ñu nekk ci biti euh, que ñu dugg ci biir kër ci ci biir dëkk bi mais xamuñu prix dëkk bi ba pare accès guñ ci marché bi c'est la même chose kanta ima Maliki rahmatullah alayhi ñaar benn bés ñaari bés yooyu masaafatul qas rek yooyu yëpp yooyu yëpp dara dëgëru ci comme niñ la waxoon al imaam al Qurtubi nee na Ah tax hadi tahdidaat moom mutaarida yii ñuy wax naan il faut mu nekk diggante fa ñu fa ngay dajeeg moom ak dëkk bi ak fi ñuy marché bi ñuy jaayee ville bi mu nekk ñaari fan ñii naan mu nekk ay euh, loo xam ne day jege dëkk bi ay lu mat lu ñuy wàññee mu ne yii yëpp dafa dafa dafa nekk loo xam dafa dafa opposé wu quoi liy jaar fee lii amul benn maanaa waaw mbir mi daal lenn la illa tawqifa amul yooyu saa saam waxul ne lii bu bu bu euh, bu ba fii waxul la marché bi la wax hatta la tatalaqaw sila hatta yuhbata biha ila al aswaq jeex na bu dem di gàttandu marché bi fekk accès ci li nga xam ne mooy mooy kon marché bi la même bu accès ci ville bi xamul prix loolu c'est la même chose wallahu ta'ala waaw yooyu yëpp amu ci tënk yooyu yëpp la ci amul mooy mutlaq la waaw fu ci waaye dem rek loolu day nekk loo xamante ni day wane ni lii moom lesterl wallahu ta'ala alam léegi ñu ñu jeexal fi nga xam ne moom lañ doon wax waaw mooy euh, simsaar gi li Imaamul Buxaari yi doon wax te loolu daanaka ci suñu biir wax daal dinañ ciy tontu parce soxnun kii maanaam soxnun <laughs> eh, eh, eh, kii Taawus na Kaysaan al-Yamani rahmatullah alayhi nee man damaa laaj Ibnu Abbaas bi mu ne yeneen saa sax nee na la tatalaqaw rukbaan wala taawus na ko waaw lan mooy waxu jim ne laa baya xaadirin laa yabiu xaadirun liban mu ne ah, qaala laa yakunu lahu simsaara waxoon nañ la imaamul Buxaari da cee def benn benn but <laughs> imaamul Buxaari pour indi ay mbir wane ne est-ce affaire bi kon jarul a xel nga ne ma ban mooy dafa def baabun hal yabii'u al-haadiru lil-baadi bi-ghayri ajr wa hal yu'iinuhu aw yansahuhu waxoon nañ ne ko ba paas <laughs> am na luñ ci procès woon mu ne bunta ngi waa est-ce dina jaayal euh, ki nga xam ne mooy kaw kaw bi ci jóge ci àll bi bu dee ne bi ghayri ajr loo xam ne laaju ko ci payoor ko noo yow gars yi dañuy jàpp ne ñi yow yooyu ñoo saay bàyyil ma jaayal leen yéen parce que bu ngeen duggee fee gars yi dañ leen di nax laaju leen dara waaye si tool mën naa nekk waxal yu'inuhu ndax mën na koo dimbali daal di koy junj na ko eh bu ngeen demee fee nag ata dajeeg ñoom ci biti inter bu ngeen demee ci marché bi bu seen yii bu leen ko jaayee seen prix ah foofu lii lañ koy jaayee wax lu cher loo xam ne bon pas lu cher ci ñoom day gawe parce que ñoom xaaral wu lool nekkee lañ koy jaayee am na ci droit wala mu daal di koy laaj biir waaw attention nag nee de ci seen wàllu marché bi ni ngeen ko bëgg a jaayee waaw mu ne lool est ce que mën naa nekk parce que yeneen saa sàmm daanaka il est sax ahadukum ah il est sax ahadakum Ah, euh, non iza tansaha ahadukum axaahu falyansah la bu kenn ci yéen daal di sàkkoo euh, conseil ci mbokkam na ko mbokkam moomee daal di conseil waaw ba pare mu ne imam Ataa de daal dina ciy permettre lii après mu indi hadiis naa Jarir ibn Abdillah al-Bajali bi wax radiyallahu anhu gisoon nañ ko bi wees tam tuddoon nañ ko baayatu rasulullah la ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa sam'i wa ta'a wa li muslim mu ne jaayante naag ndawal yàlla sallallahu alaihi wasallam seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawam la dégg ak topp way njiit yi laayi biir bépp way ngëm yàlla bépp way wommat ba pare mu indi hadith yi nam al imam al Bukhari ah, ne laa yabia xaadirun li bade waaw bu ab citadin di jaayal ab kaw kaw ñu ne ko ma qawluhu waaw lu yonent saai wax jim ne laa yabi xaadirun li baad lu mu ci jublu mu ne laa yakunu lahu zimzaria bu mu nekk ab courtier l'intermédiaire entre moom ak waa waa marché ba ak ak segu fa léegi moo di yooyu loolu lépp c'est juste benn affaire la al imam ibn Battal rahimahullah ne non imaamul Bukhari boo gisee bunt yi mu def ak yeneen bunt yu niroog yi day mel ni day yeng ci ne bu dee ne waa ji citadin bi mën naa jaayal kaw kaw bi bu dee ne laaju ko ci prix parce que kii laaj prix moom xam nga ne koo <laughs> mais bu dee kii moom parce que dafa gis ne est duggul ci ad diinu nasiha waaw parce que day bañ ñu lor gars yi quoi ak seen marché bi ñuy jógee soom la ci àll ba ñëw fii euh, bàyyil ma jaayal ko bu ko defee loolu moo gën ci moom loolu façon laayu biir moo conseil la mooy defal sa addi sa sa ko jullit ah moom ci loolu la jéng voilà waaw léegi nag sauf bu dee nag waa ji day laaj fay boobu nag mu ne déet looloo tax Ibn Abbas ne laa yakunu lahu simsaara mooy bu ko jaayal bu ab sidaanee di jaayal kaw kaw mooy bu mu nekk ab intermédiaire digganteem ak waa marché bi waaw waaw mel ni kon ci kaw noonu imaamul Buxaari yi daa rahimahullah li muy jéng mooy bu dee ne waa ji da koy def noon ngir nasiha te laaju leen dërëm te ne loolu amaana ab kaw kaw ab mën a jaayal ab kaw kaw bu dee nag waa ji day laaj xoolis ay commission ci li muy jaay bu boobaa diit ndax lii waaye wallahu taala wax ji daal mooy daa dugal lépp quoi waaw yeneen saa san daa wax lu leer waaw que waa ji da koy jaayal parce que bu boobaa mooy waa marché bi lay lor waaw te tamit hadis biñ la waxoon sànq dafa capital daawun naasa yarzuqu allahu ba'dahum min ba'd rawahu muslim bàyyi leen nit ñi ñenn ñi borom bi di leen wërsëgal di ko jaarale ci ñeneen ñi kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale suñu masala yi ci talaqi rukbaan kon gis nañ jàll na fi kon ci num tudde bunt bi trois cent cinquante cinq baabu tahrimi bayil haadiri lil baadi jeex na te moom lañ laalaat tuuti nii ci saar gi wa talaqi rukbaan wal bay' ala bay' akhihi léegi nag boobu lay ñëw nag bii di ñëw insha allah ñu xaw ci taxaw tuuti mais même gisoon nañu ko waxoon nañ la fa nga xamante ne ni moom lañu ko gisoon dañ ko gisoon gisooti ko voilà hadith bi euh, euh, gisoon nañ ko tamit ci chapitre baabu nahyi ani tajassusi wa tasammu'i li kalaami man yakrahu istima'ahu foofu dami indi woon na fa xadiis bi nga xam ne mooy bu nit ki di jaay ci njaayu mbokkam mooy yam doon wax xadiis mille cinq cent soixante-dix wa fi riwaya wala tahajaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd voilà loolu gisoon nañu ko foofee mooy di jaay ci njaayum sa mbok te loolu joxoon nañu explication yi ak leeral yi foofa waaye defoon nañ ko bi ñuy tàmbali buntu bi ci mbëmbëstël mi kon bii di ñëw inshaa allahu taala léegi moom moo ci tegu ak wala yaxtibu ala ah, xitbati ak ngi ngi ngi voilà te nit ki bum ñëw <laughs> fekk benn mbokkam mooy waa la doon jox rek misaal daal di fekk eh, waa moom nekk ci ndaw si ngir bëgg koo denc ba daaraka li ci des ñu finaliser bariwul sawaay jóge na le moom moo xam nag Europe la jóge wala euh, euh, Amérique wala feneen wala ci dëkk bi ah waaw wala fii la jóge Dakaaru gii la dëkk waa ji dëkk Dakaaru waaw mu ñëw dribble waa ji loolu tere gi nga xam ne moom lañ ko tere di labat ci sa kaw labatu bokku jullit waaw